baada audu billahi min alsheytaani alrajim laysuu sawaa min ahli alkitaabi ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati llahi aanaa allayli wa hum yasjuduun suñu boroom tabaaraka wa taala ne nag lay suu sawaaya ci laayab téeméer bi ak ak fukk ak mu ne lay suu sawaaya mu ñoom nag yemuñu de comme ni nga xamante ne xadiis bi ñu jële ci mawlaana abdallah ibn mas'ud radiyallahu taala anhu wa ni ko al imaamu ahmad ak ñoom al imaamu al bazzar daal di soloowe rahmatullahi alayhim abdir radiyallahu anhu di ibn mas'ud radiyallahu anhu mu ne yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi yéex a julli benn wi mu génn nag nit ñi di ko xaar xaar xaar bu yàgg mu daal di génn ñe yéen nit ñi amul kenn ci yi nga xam ne mooy yi nga xam ne tëralin yi fi doxoon yahuud yeeg chrétien yeeg façon yoo yële amul kenn koo xamante ne nii mu ngi tudd borom bi tabaaraka wa taala ci jamono jii ci waxtu wii nga xam ne guddi na lool ku dul yéen léegi nag suy ibn abba ibn mas'ud radiyallahu anhu mu ne ci la suñu borom wàccee laaya bi mu ne lay soo sawa mu ne yéen ak ñoom yamu ngeen wala mooy yéen yéene ñi nga xamante ne nii yéen ak yahuud façon yooyu yooyu yamu ngeen yéene leen raw waaye loolu benn wax la mu am ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom dañ ne non non non fii lay soo sawa mooy yahuud yi lay wax ñoom ñim doon wax ci laay bi ñu génnoon ne ñoom ñépp yamuñu ne ndax am na ci ñoom ñoo xamante ne nii ñoom lay wax ñooñu ñooy ñi nga xam ne umma léegi ma ne kon lay soo sawa ñoom ñépp yamuñu de bu leen jël ñépp dugal leen ci benn pot ci benn ndab déedéet ndax am na ñoom ñoo xamante ne bañ gisee dëgg dañ koo gëm am nag lépp ci ñoom gëmuñu dara mu ne lay soo a ne ñoom nag yemuñu de léegi mu ne kan ñan mu ne laysu sawaa mu ne ñoom yemuñu de ndax min ahlil kitaab yi am na ci ñi nga xam ne ñoom ñoom lañ joxoon téere muy waa téere di yahuud yi ummatun am na mbooloo yoo xam ne ma day taxaw temm na di taxaw ci julli ci guddi yi waaye taxaw ci li nga xamante ne moom la leen borom bi tabaaraka wa li nga xamante ne nii loolee la leen digal lan la ñuy def moom yatluuna ñuy jàng ayatillah bu ñuy taxaw di julli di jàng laayaay borom di tabaraka wa taala ana al-layl li nga xamante ne mooy waxtu guddi wahum te ñoom yasjuduuna dañuy sujoot mooy di julli di jàng alquran ak sujoot loolu mooy ñi nga xamante ne nii ñoo coowooral taxaw ci li nga xamante ne nii mooy digalu borom bi tabaraka wa tey jàng li nga xamante ne mooy alquran di julli guddi yi ñooñu ñoo ñu gëmoon ci ñoom comme niñ ko tudde woon ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna son suñu borom tabaraka wa taala mu ne yu'minuuna ñoom ñooñu nag yu'minuuna dañuy gëm billaahi gëm nañu billaahi ci borom bi tabaraka wa taala wal yawmil aaxir ak bés mu mujj ba wa ya'muruuna te ñoom ñoo ñële ci yahuud ya ñoom am na ci ñoom ñoo xam ne te dañuy ñoo ñeeñu ma lay wax digle digle bil ma'rufi ci njekk wa yanhawna ñuy tere anil munkari ci li nga xam ne mooy lu ñaaw wa yusaari'una te ñuy njëkkalante fil xayraati ci yiw yi mu ne wa ulaa'ika te gaa yoo yële mina saalihiina ñoom de bokk nañ ñi yiw ñi ci yéen moom ak yi ñëw na gi ma yem yéen ñi ma ne yéenay xayra umma ñoom bu ñu duggee ci biir rek mooy ne ñoom bokk nañ ci xeet wi nga xamante ne nii mooy wi gën comme ni nga xamante ne moo tax mu ne woon la walaw amana ahlul kitaab yi gis nga waa ñi joxoon téere de bu ñu gëmoon moo doon gën ci ñoom mooy ndax dañuy bokk ci xeet wii alayhi salaatu wassalaam daal di jiite kon mu ne wa yafaluuna wa maa yafalu mu ne nag amul dara loo xam ne moom la ñuy def min xayrin ci ci yiw ci yiw rek lépp lu ñu def ci yiw falan yukfaru kenn du leen ko weddil kenn du leen ko daldi boo ñëw boo fexe duñ leen ko fay non non non dinañ leen ci fay la nga xamante ni mooy lu yiw loolu lële borom bi dina leen fay lu raw li nga xam ne moom lañ def wallahu te borom bi tabaraka wa taala alimun aji xamaakoon la mooy ki xam dëgg-dëgg bil muttaqiina ci ñi nga xam ne ñoo ragal borom bi tabaraka wa mu ne innal ladina gaa yi nga xamante nii kafaru ñoom ñoo weddi weddi gaa yi nga xamante ne ñoom ñoo weddi mu ne inna alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoom ñoo weddi seen borom tabaaraka wa taala lan tughni anhum du leen jariñ tus amwaaluhum seen alal yi de wala awlaaduhum du caagante ni seen doom yi minallahi ci mbugalum yàlla bu leen borom bi di teg ay daan shay'a dara la leen dul jariñ wa ulaa'ika te gaayoo yële ashaabun naari hum fiihaa xaaliduun ñooy waa safarata fa la ñuy beel mu ne masalu mu ngi misaalam nag maa yunfiquuna fi haadihi alxayaati dunya mu ne gis nga misaalam li nga xam ne yéeféer yi moom la ñuy dépenser fii ci dundu gu jege kii da doya di kamasali riihin daa misaalum ngelaw fiihaa boo xam ne dafa am sirrun mooy ngelaw loo xamante ne nii dafa seddu guy am ñu ne mooy ngelaw loo xam ne dafa tàng jër asaabat mu daal di laal xarsa qawmin toolub mbayum ay nit ñoo xamante ne nii zalamu anfusahum dañoo tooñ seen bopp fa ahlakathum mu daal di koy alak xam nga ngelaw lu tàng cër bu jaaree ci tool lépp lay lakk wala bu seddu guy gelé yi laajal gaa yi nga xam ne ñoo yor tool yi bu laal di nees bi wàccee ci seen kaw ni nga xam ne noonu lay lax mbir yi laxal mbir yi yàqu ko mu ne comme noonu la nag daal di koy alak wa ma zalamahumullah suñu borom tabaaraka wa ta'ala ni ma leen teg lii borom bi tooñu leen de wal iyaadu billah walakin waaye li am ba des mooy anfusahum seen bopp yazlimuuna lañ doon tooñ mu ne yaa ayyuhalladhiina aamanu yéen ñi gëm te dëggal laa tattaxidu bu leen jàppe bitaanatan ay nit ñoo xam ne ñoom ngeen di def seen ñi nga xam ne ñooy seen exclusivité ñi ngeen jagoo ñi nga xam ne ñoom ngeen naan ñooy seen seeni seeni conseiller pur conseiller ñi leen jege lool seeni copain keuse ñi nga xam ne daal ñoom daal seen vrai ñi nga xam ne ñoom ngeen jagoo daal min duunikum bu leen ko ut ci ñeneen de ci ñu wuteeg yéen dem ci yéeféer yi di fa ute copain keuse ak ñi nga xam ne ñooy seen vrai collaborateur ci wàllu ay diineeg ci yu mel noonu le ndax ñoo ñëlekat laa na ko mu xabaalaa ñoom ñoom du ñu sàkku ci yéen lu dul lu leen di yàqal seen lé ñépp ñu ngi def lu ñu leen di yàqal lu ñuy yàqal seen diine ak lu ñu leen di yàqale ba ngeen génn ci diine ji waddu ñoom gis nga li ñu sopp ñoom yéeféer yi rawatina yahuud yi nan ngeen leen di jàppe def leen ay alliés maa anittum ñoom li ñu sopp mooy lu leen lu leen sonal lu leen metti li leen di teg ci coono xat dëgg-dëgg badatil bada daal di nay feeñ li nga xam ne mooy bañ gi ñu leen bañ min afwaahihim ci seen gémmiñ yi ndax liñ koy wax taa su ne di wan ne ñoom bëgguñ leen yéena yées ci kaw nit ñi ci kaw ci kaw suuf di leen wax ay wax yu ñaaw waaye yëg leen ne lool seen làmmiñ yi di wax wa maa tux fii suduuruhum akbar ñoom yéeféer yi li seen dënn yi nëbb akbar mooy li nga xam ne moo gën a li ñuy wax ci seen seen seen seen làmmiñ yi te di ko bind ci seen journaux yeeg seen clavier yi xat bayyannaa dëgg dëgg daal ñuy leeral ñun boroom bi la ko ñeel leen al aayaati sama mandarga yi in kuntum taqilun bu dee nekk ngeen ñu ngeen di xam léegi nag na ngeen fi nekk nag di ut bitaanatan yoo xam ne yu bon lañu yoo xamante ne ni baaxuñu di ko ute ci ñoom ñoo xam ne ñooy seeni daal ñoom ñooy seeni allié jagoo ñoom di waxtaan ak ñoom seeni secret yoo yële mu ne ha antum yaa yéen yéen a ngi nii ha ulaa yéen ñii de yéen jullit ñi tuhibbunahum yéen leen di bëgg mooy daa amoon ci jullit ñoo xam ne comme que da ko akoon ay alliés bu yàgg ñu leen di sopp ngir loolu mu ne loolu sax jarul ngeen kuy xool yoom ak naafiq yi yahuud yi ak yéefér yii nii yéen a fiy nekk di leen sopp yéen wala yuhibbunakum waaye ñoom mukk mukk ñu di sopp wa tu'minuuna bil kitaabi yooyu ñoom ñu gëm eh yoo tu'minuuna kantaa yéen ngeen gëm bil kitaabi ci téere bi ñu wàcce muy alquraan ak téere yi ku jiitu woon kulli mboolem seen ak alquraan ji ngeen gëm lépp amul lu ngeen ci naan lii laay xàjjaka seet lii laay jël ak gëm lii weddi lii déedéet comme ñoom niñ koy defee ak naafiq yi wa idha laqukum bu ñu dajee ak yéen ñépp nag dañ ñi yahuud yi lay wax bu ñu dajee ak yéen lan la ñuy wax qaalu naa dañ naan ñun gëm nañu ko yéen a ñun itam yàllaa ñu yónni téere gëm nañu lu gëm nañ yàlla gëm nañ yawmal qiyaam wa idha xalaw waaye bu ñu wéetee addu alaykumul anamil nga gis ñuy matt li nga xamante ne contre yéen ah la seen baaraam yi di ndax mu mer goo xam ne mooy lakk ci ñoom gu ñu leen mere suñu borom ne wax leen muutu aywa dee leen bi ghaydikum ndax seenu mer aywa mer leen dee leen ci seenu mer inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa taala alimun aji xamaakoon la bi daati suruuri li nekk ci dëgg ci li dënn yi léegi nag lii am na ñeneen ñu ne naafiq yi la mooy la mu waxoon rek te suuratul baqara ne buñ dajee gi naan amanna waaye wa idaa xalaa ba ilaa idaa idaa xalaw ilaa shayaatiinihim buñ demee wéet ak seen shaytaan yi mel ni ñoom ñu naan inna inna ma'akum ñun naa nahnu ma'akum ñun yeen lañ àndal quoi innama kunna mustahzi'un inna kunna mustahzi'un ñun dañ doon nekkoon ñoo xamante ni nii rek oh ñun dañoo nekkoon ñoo xamante ne nii mustaziin dañoo nekkoon doon saboote kese waaye xam ngeen ne ñun yéen la àndal am ñu ne ñooñu la wallahu taala alam mu ne in yams in tamsaskum ngiy wane seenu noonoo guñ noonoo gi yéen naa féq yéeg chrétien ak yi rawatina yahud yéeg yéeféer yi in tamsaskum te lii boroom bi di wax mooy mooy firi dëgg dëgg lan mooy noon in tamsaskum bu leen laalee hasanatun yiw tasuhum da leen di da leen di gaañ da leen mer yéen jullit ñi bu leen ngañaay lu baax yiiw daal di laale lool da leen di naqari da leen di mer di bidaagal seen xol yi ñu mel ni ñoo xam ne dañoo toog ci taal waaw wa in ko waaye bu leen laalee sayyi'atun lu naqari nag daal di leen dal ngeen am defet wala am ci yéen ñu am defet wala lu metti dal leen trambulement de terre wala yu mel noonu wala loo xamante ne nii musiba la gu leen dal yafrahu biha dañoo fois bu dee tremblement de terre mënuñu koo wax ci kaw nii quoi bon ndax loolu day ñaaw waaye dañ ciy bëgg ci seen biir bu dee nag ab défaite la ak yooyu wala boo gañe nañ jullit ñi wala l'islam a ngi dellu gannaaw mu dañ ciy bëgg di ko wane wa in tasbiru suñu waroom ne te bu ngeen muñee wa tattaqu te ngeen nekk ñoo xam ne dangeen di ragal di ragal li nga tey moytuñ su terey boroom bi tey topp ay ndigalam laa yadurrukum du leen lor kayduhum ñoom yéeféru yahuud yi ak naafiq yéeg yi mel ni ñoom ak ateyeeg façon yooyu yépp seen yi nga xamante xamante ne mooy seen pexe yi ñuy dal teg di ko nar du leen lor tus shay'an dara inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala bima na ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey di ko def muhitun moo ko peeg xam-xam xam na ko dara ducc ko ci dana leen fay ëllëg kon nag mbir mi fii la ñuy yen comme ni ñu ko digga woon ci laayab téeméer bi ak ñaar fukku bii di ñëw nag ñu daal di àggale ba léegi ci saar bi muy juzu bi nga xam ne moom lañu waxoon dañ koy def juzu di wax li nga xamante ne mooy ci xareb Uhud insha allahu taala kon ñu wax la waa